qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam salaasatul laa yukallimuhumu allahu yawmal qiyaamati wala yuzakkiihim wala yanzuru ilayhim wa lahum azaabun aliim shaykhun zaan wa malikun kazzaab wa caa'ilun mustakbir rawaahu muslimun rahimahu allahu ta'aala wal-aa'il al-faqiir kon al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullah mu ñëw ci garab gi ñu nekk ba léegi wala chapitre wala buntu bi di soixante-douze juróom-ñaar fukk ak ñaar di wax ci baabu tahriimil kibri wal i'jaab buntu bi wax xaraamal rëy rëylu ak di yéemu ci sa bopp ci suñu jotaay bi ñu génn nag walillahi alhamdu wal minna hadith biñ gisoon moo doon hadith six cent seize juróom benn téeméer ak fukk ak juróom benn mu ne woon wa an abi hurayrata radiyallahu anhu an anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala laa yanzuru allahu ta'ala yawma alqiyamati ila man jarra izaarahu batara gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna hadith boobu nag amaana Euh, ci xadis bii ni ñu nekk dinañ gën a yaatal yenn yi waaw loolu boo seetloo <laughs> euh, dane yàlla du xool yowmal qiyam ki nga xam ne day buubal ay yéreem ngir rëy rëylu ngir puukarewu waxoon nañ la ci gàttal traité woon nañ affaire boobu li nga xam ne moom la waa jumhurul ulama te moom la imaamu Nawawi rahimahullahu taala waxoon kon mbir mi mooy bu dee ne nit ki day buubal yéreem euh, pa ndax rëy lu loolu dafa xaram loolu ñëpp a ci d'accord waaw mais bu dee ne rëy rëylu taxut dañ koo si waxoon nañ la ñoom fi ñu ko tegoon mais amaane dinañ ci gën a ñëwaat insha allahu taala indi yenn eh, ñoom fi ñu gën a teg seen wax eh, eh, nga xam ne bon masala xilaafiya la nag yow bul jàpp ne man daal sawaay bi ma jàppee ne li imaam al-Hafiz Ibn Hajar finalement ne ñooñu seen wax jooju man nañ ko remettre en cause quoi waaw ñi nga xam dañ naan walla bu dul ne rëy rëy loo ko tax moo tax dañ koo si waaw ne loolu waxoon gisoon nañ côté boobu léegi nañ gis beneen côté bi ak ñi nga xam ne dañu ànd ak <laughs> waxu imaam al-Hafiz boobu Ibnu xajar ci ñi ko jiitu woon nga xam ne ñoom ñoo ko njëkkoon ak ñooñu wallahu taala alam insha allah en mu ne waanhu mu ne xadis bi mu ngi koy jële ci a ki mu jële woon xadis bi jotaay bii ñu génn muy Seydina wa Mawlana Abu Hurayra radiyallahu taala anhu da ngay xam ne xadiis bi yi ñu nekk bi ci tegu ak bi ci teguwaat lépp ci Seydina Abu Hurayra la koy jële ba mu def dernier xadiis bi ci bunt bi boobu nag mooy xadiisu Salama ibn al-Akwa' <laughs> Seydina Salama naa waxoon nañ dara ci ay mbiram de ibn al-Akwa' xudha wa ana ibn al <laughs> amaana <laughs> nañ ko gis kon mu ne wa anhu xadiis six cent dix mu ne mu ngi koy ci Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu annahu qaala nee na qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam salaasatun ñett ñi ñii moom ñetti nit a ñi ñii laa yukallimuhum allahu yawma alqiyaama yawma alqiyaama bésub taxawaay ba bésub àtte ba du wax ak ñoom wala yuzakkihim te du leen setal ci bakkaar yi fa indi ak seen xol yu tilim yi jamais wala yanzuru leen xool xoolug yërmande mukk jëme ci ñoom déedéet walahum te dina leen ñeel azabun mbugal alimun goo xam ne guy metti talka bu tar la di metti tal kañ ko teg loolu mooy alim mooy muklim boo xam ne non seulement moom dafa tar mais kañ ko teg yow boo koy gis xam ne sawaay am na problème mu ngi ci njàqare gu rëy rëy waaw léegi waa ñooñu ñooy ñan ñetti ñi yo mu ne shaykhun zan ki ci njëkk mooy waajoo xam ne shaykh la quoi paa boo xamante ne zanin day njaaloo premier wamanikun kazab koo xamante ne njiit la buur la président la moo jiita réew mi moo xam buur la wala nu mu fi tooge ba pare nekk kazab ab ka ab kaj ab kaj ci kat international ñetteel wa ailun mustakbir koo xam ne aa'il imaam an-Nawawi rahimahullah mu ne wal aa'ilul faqiir mu ne al aa'il mooy ku ñàkk mooy al faqiir ku ñàkk kon yeneen tubaab saa saa am na ñetteel personne wa aa'ilun mustakbir koo xam ne dafa ñàkk ba pare di rëy rëylu ko amul tus di rëy rëylu jàppe boppam ne walla moom daal sawa yi ñetti ñaa ngi mu bi rawaahu soloo na al imaamu muslim Abul Husayn eh, rahmatullahi Euh, ali xadis bii bala ñu jàll war na ñëwaat xadis mille huit cent cinquante loolu mooy feeba <laughs> loolu ma ne la bés bu ñu àggee mille huit cent cinquante moom mooy mën nañoo waajal bagage yi te xam ne pare nañu daanaka ndax xadis yi euh, euh, bi mille huit cent quatre vingt seize la hein yow instant bi ñu ngi ci six cent six cent dix-sept bu ñu àggee mille huit cent cinquante deux kay mooy jeex na <laughs> ah war na ñëwaat foofu insha allahu taala al imam dina ko fa indiwaat muy baabul al mansuuraat wal mulah ah insha allahu taala dina ko indi foofule moom al imam al hafiz an-Nawawi léegi kon première jàngat mais hadith bi est que imam an-Nawawi kese moo ko solo non imam al euh, muslim ñu ne la déedéet sëriñam daal imaamu ahmad ibnu muhammad solo na ko ak beneen ahmad bi di imaam al imaam ahmad ibnu shu'ayb an-nasaa'i rahmatullahi ala al-jamii' al imaamu muslim rahimahullahu ta'ala mu ko indi ci kitaabul iimaan baabu tahriim al-isbaal waaw gis nga gis nga ni ko ñoom imaamu Nawawi ñi def sharab bi tudde baabu buntu moo tax ma ne la eh, eh, kii joobu liñ doon traité bii passé dinañ ci taxawaat ci hadis bi parce que hadis bi. nga ma moo xadis bi yow ñetti ñu wax bokkuñ ma ne la nag daa bari euh, ñetti ñi du ñoo du ñuy kese dinañ ci ñëw wul bul yàkkanti insha allahu taala dinañ la gën a leeral te ne mafhumul adad tamit laysa bi mu'tabar euh, li dina dëgër insha allahu taala te loolu xadis bi dafa leeral ak yeneen yi nga xam ne euh, keneen ku dut Abu Hurayra soloona xadis bi mel ni jële ko ci rasulillahi alayhi afdalu salatu wassalam waaye sayyidina Abu Hurayra ci boppam soloonam hadis bu mel nii ne salaasun la yukallimuhumullah yawmal qiyaama te tuddul exactement même ni mu tudd nii ñu xam ne kon ñooñu du ñett kese mais ëpp nañu ko kon al imaamu al haafizu Muslim Abul Husayn rahimahullah mu ngi ko ndi kitaabul iman baabu buntu bi nga xam ne moom la ñoom imaamu Nawawi ñuy def sharaabi def tahriimu isbaalil izaar xaraamu di buubal li nga xamante ne mooy al izar sa lambaayu suuf muy sa izar li nga xam ne mooy moom ngay def ci ndigg li mu jëm suuf ah mooy tubay rek wax ne wa haddathana Abu Bakr ñoom dañ doon lambaayoo comme ni ku ñëw euh, fii nii euh, Makka boo fi ñëwee di euh, armal ni ngay teraxlaayo wala Medina gii ñu nekk bu dee ne da ngaa fay jóge miqaatu waa ahlul Medina nga jël ko boo demee di Dal Xulayfa di eh, kii nu mu tudd eh, armal da ngay teraxlaayu voilà comme ujaaj yi ak mu'tamiruna yi noonu ñuy solo ñoom nag arab yi li ëpp ci ñoom jamono yooyu noonu lañ doon solo eh, di teraxlaayu wallahu taala alam bi ci suuf mooy ida bi ci kaw mooy rida moo mu ne wa haddathana imam muslim rahimahullah nettal nañu abu bakr ibn abi shayba di suñu sëriñ di abdallah ibn muhammad ibn abi shayba ibrahim ibn uthman al-absi mawlahum al-Kuufiyu al-Waasitiyu al-asl rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddathanaa Wakii'un wa Abu Mu'aawiya mu jëlee ko ci ñaari sëriñ Abu Bakr ibn Abi Shayba di Wakii' di Wakii' ibn al-Jarraah ibn al-Malii'i ibn Adiy Abu Sufyaan ar-Ruwaasiyu al-Kuufiyu al-Asbahaaniyu an-Naysaabuuriyu al-A'war wa Abu Mu'aawiya di Muhammad ibn Khaazim at-Tamiimiyu as-Sa'diyu rahimahullah al-Kuufiyu rahmatullah ala al-jamii' ñoom ñaar ñëpp an al-A'mash ñu jëlee ko ci al-A'mash di Sulaymaan ibn Mihraan al-Asadiyu al-Kaahiliyu Abu Muhammad al-Kufi at-Tabaristani al-asl rahimahullah an Abi Hazim moo ko jëlee ci Abu Hazim di Salman Abu Hazim al-Ashja'i al-Kufi rahmatullahi alayhi moom nag an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam thalathatun la yukallimuhum Allahu yawma al-qiyamah wa la yuzakkihim qala Abu Muawiya wa la yanzuru ilayhim wa lahum adhabun alim shaykhun zan wa malikun kadhdhab wa 'a'ilun mustakbir voilà nii la ko ëndee bimu ne eh, eh, moom salaasatu salaasatu ñett ngi sayna Abu Hurayra mu ne yonent way saa saam nee na ñett ngi laa yukallimu Allahu yawmal qiyaama borom bi du wax ak ñoom bés taxawaay ba wala yuzakkihim te du leen setal qaala Abu Muawiya Abu Muawiya comme da ko jëlee ci Waki' ak Abu Muawiya moom eh, al imaam Abu Bakr ibn Abi Shayba mooy kon Waki' waxu ci lii mais Abu Muawiya moom moo ci moom version moo ci ne lii nii jëlee naa ko ci al A'mash mu jëlee Abu Haazim mu jëlee sayna Abu Hurayra mooy wala yanzuru ilayhim taru xool jëme ci ñoom waaw mu niroo hadis bi ñu génn la yanzuru allahu yawma alqiyama ila man jarra izarahu batara kon du leen xool jëme ci ñoom xoolu yërmande wa lahum azabun alim après mu lim shaykhun zan wa malikun kazzab wa ailun mustakbir léegi hadis baago léegi hadis bi ñu ne la Seydina Abu Hurayra ci boppam solo na pour wan la ñu ngi ñëw nag léegi euh, euh, nga newee taxawal taxawal taxawal bala nga dem am na doon def lëkkaale ba pare a dugg ci yeneen jàngal ma la la jërëjëf léegi lëkkaale bi nga xam ne moom la suñu xadiis bi am ak bunt bi ak tamit li nga xam ne insha allah moo tax al imaam al xaafiz an-Nawawi rahimahullah daal di ko fi indi al Shaafi'i euh, mooy kene baabu tahriimil kibr li nga xamante ne nii buntu bi nga xamante ne dañoo xaraamal li nga xam ne mooy kibru waaw dañu ko xaraamal mu indi fi hadis bi ngir wan te leeral na ko bi nga xam ne moom lay saraa lool xam naa dañuy wax loolu pare dooru dugg façon yi mu bëggoon wax bi muy saraa hadis bi ci al minhaj moom al imam an-Nawawi yi nga xam ne dina dugg dina duggalaale eh, su laaj bi eh, lëkkaale mu ne fa mu ne ah mu ne ñii nii waaw wa amma taxsiisuhu sallallahu alayhi wa sallam fi al-hadith ash-shaykh az-zani wal-malik al-kadhdhab wal-aa'il al-mustakbir bil-wa'iid al-madhkuur fa qaala al-qaadi Iyaad waaw <laughs> mu ne kantaa jagle spécifici spécifié jagleel mbugal mii nga xam ne moom la yonent bi saa saa wax ci ñett ñi di paa bi nga xam ne day njaaloo njaalookat la malikul al malikul kadza njiit bi nga xam ne buur bi nga xamante ne kàcc kat international la narkat la wal ailul mustakbir ak ki nga xamante ne nii dafa ñàkk ba pare di rëy rëylu bil wa'idil mazkur jagleel leen tëkku gu yi nga xam ne moom la yonent way saasaam tudd ne moom la leen borom bi di def du wax ak ñoom laa yukallimuhum allahu yawma alqiyama wala yuzakkihim ñaar wala yanzuru ilayhim ñett wala hum te ñeen la leen ñeenteel adabun mbugal alimun gu tar waaw tey mettil kañ ko teg mu ne qaala fa qaala al qaadi Iyaad waaw lu tax lu waral loolu mu ne al imaam al qaadi Iyaad ibn Muusaa al Maghribi al Maaliki dëkkoon ci Maroc rahimahullah nee na sababuhu anna kulla waahidin minhum iltazama al ma'siya al madhkuura ma'a bu'dihaa minhu mu ne li waral lii boo seetloo li leen boole le dénominateur commun dañuy nii mu fi tudd ñetti ñi. li leen boole ba tax ñu am mbugal mu tar nii ñu ñu tëkkoo leen ko mooy lan mu ne ñoom dañoo takkook bàkkaar bi ñu tudd ku nekk bàkkaar bala yonent bay saa saa ne moom nga làmboo di ko def takkoo ko mooy yow da nga koo sori quoi en général nit ku mel noonu da ngay sori bàkkaar boobu léegi dina la leeral loolu mooy lan ku ci nekk mu ne wa adamu daruratihi ilayha te kooku daa nekk kenn ku nekk ci ñoom ñi nekkuñ foo xam ne loru day war a tax ñu ne kii ah amaana loroo ko jàpp waaw wa wa wa da'fi dawa'iha 'inda te tamit mooy wala da'fi yëpp ak faiblesse u lay war tax mu def bàkkaar boobale ci moom mais malgré loolu mooy barrière yii yëpp waa ji sotti bàkkaar bu mel nii ku mel ni moom def ko sori na ko mu fexe jege bàkkaar ba waaye la ko ci xëcc di ko ci pousser di ko ci attirer da koo sori mais fexe na mu fekk mu nekk ci moom ba tax mu koy mu mu koy dikke mais li làmboog moom mu ne wa in kaana laa yu'daru ahadun bi mu ne nag bul jàppee li ma wax sànk naan comme que ñoom bàkkaar bu mel noon en général ku mel noonu dalay sori que waa léegi kon fi nga xamante ne bon peut-être moom comme jaaloo xam nga boo nekkee pas pas mooy c'est li la xam ne mooy lay attirer ci jigéen ñi yëpp tax yenn nga ciy dugg day xaw a wàññeeku waaw mooy bokkul ak jeune bi nga xam ne deretam dafa tàng day yëngatu waaw li nga xam ne noonu la bànneex bi di dawee ci ci yaramam bokkul ak pas bi nga xam ne dem na ba jeexal daanaka daanaka aw yat sax la yokk waaw mënatu la dox noonu kooku ni bànneex bi di nekk ci moom mu dafa sori mooy melul ni jeune bi malgré loolu mu fexe moom ba ba ba loolu noonu. bànneex boobu ak bàkkaar boobu mu ñëw quand même takkoog moom quoi di njaaloo quoi di sina waaw mu ne léegi nag bu ko déggee ne waaw comme que sori la ko kon jeune bi nga wax nag moom jege na ko kon lool xanaa moom kon mën nañ koo utalu ngànt mu ne mukk wa in kaana laa yongaru même bu dee ne amul kenn ku ñuy utal ngànt ahadun kenn di tan liñ ci bàkkaar ba mu def naan boo c'est ko manul woon a ñàkk mu def ko parce que jeune la noo ta yi nag boo vraiment son elles sont pas li ñu lu ñu soloo tamit loo xamante ne nii dina tax gars yi mën a téye seen tubay quoi kon nag bu bu ci siifee kenn walla jotee kenn même bu dee siifu ko am ci bàkkaaru njaaloo ñoo ko ñoo d'accord non loolu amaana boo mën nañ ko comprendre quoi non kenn du ko fi comprendre man nga comprendre benn côté que waa jeune la euh, kii ak yooyu ci affaire bi moom ci la bànneex bi gën a ngande ci moom waaye loolu taxul benn yoon ñu ko fi doon ngand loolu lay wax naan walla lii wa tax kon nag moo euh, garaawul quoi xam naa bu dee réewum sharia la moo jarul ñu koy teg dara mu ko bañ a teg <laughs> mu ne wa in kaana laa yu'daru ahadun bi dam lakin mu ne waaye lama lam lima lam yakun ila hadhihi al ma'asi darura muz'ija wala dawa'i mu'tada ashbaha iqdamuhum alayha al mu'anada wal istighfar bi haqqi llahi ta'ala wa qasdi ma'siyatihi la li hajatin ghayriha waaw <laughs> al imaam al qaadi Iyaad ibn Muusa al Maliki rahimahullah mu ne waaye li nga xamante ne nii nag bakkaar yi ñu fit yonent bay saasaam tudd ci ñett ñi pas di sina di njaaloo buur bi nga xam ne kàcckat la ak ki nga xam ne dafa ñàkk ba pare di rëy rëylu mu ne bi nga xamante ne nii gis nga bakkaar yi ku ci nekk ci ñoom du darura ci yow mooy du loo xamante ne nii comme liñ wax ci jeune bi léegi nga xam ne bu nekkee fu tàng nii yaramam tàng ba pare te te te te ñamu nekkal sàggan amaana mu tàmbe ci njaaloo gin koo jege gin koo yomb mu ne ñii nag meluñ noonu ñoom dañoo sori même bu dee jeune boobu wax nañ la kenn na ko fi pardonné wul laa wax ak di ko utal excuse du excuse <laughs> waaw waaw <laughs> léegi parce que bu làmboo woon ak li alxuraan wax waxal way ngëm yàlla yonent bay saa saam ñuy sadd seenu xef ak yooyu ak bañ di wéet ak yooyu yooyu di di ñaan boroom bi mi nga xam ne mooy muccale mu muccal ko loolu mën na cee mucc waaye defu ko ci dara ba pare kooku kenn du ko utal benn la ngant waaw ka ko def tàbbi ci sax kenn du ko utal ngant waxatuma laal way <laughs> mu ne nag bi nga xamante ne nii mooy bàkkaar yii nii du darura boo xam ne mooy day mel ni ñoo xam ne ñoom da leen di yëggal saa su ah bu tax ñu ciy nekk te tamit amul lu leen ciy woo loo xam ne en général ku mel ni ñoom bàkkaar bu mel nii du ko def moom lañ la doon wax du lu ñu nag le fait que bi soree leen noonu la leen ci attiré sori leen mais ñu fexe malgré tout ça ñu koy def loolu ashbah mu day niru nag ba boobaa bañ ko defee iqdamuhum alayha almuanada di def bàkkaar yooyu yee nga xam ne aka leen a sori ak féttéerlu kese lay lay lay niru te moom lay wane que ne ñii wal istighfaf bi haqqillah ak tamit di di fontoo di woyofal di doyadal ak yi nga xam ne yàllaa ko teg ne samay euh, euh, inna allaha borom bi daa teg ay déxal ay xarama ay mbir ne leen bu leen ko jege gaa di di di ah, ñëw di xott yooyu yàlla teg ne di ko ah, maxaarimu yàlla yi wa alaa wa inna li kulli malikin xima wa xima allahi maxaarimu ah, alaa waa alaa yëg ngeen ma yëgal leen li kulli malikin xima buur bu nekk am na ñag ab ab chasse ab am na foo xam ne moom pour moom dongula ay bëyam ak xaram ak mbiram kese la domaine réservé du buur bu ko kenn dugg gaa yi ñëw ne ke dabaj waaw ci tay tay lu lay niru ak tamit woyofal ak ñàkk amal solo ak borom bi nga xamante ne moom moo wax ne lii bu ko def ñoom ñu ñëw di ko def quoi. te tamit waqaf di day wane ne ñoom loolu tax ñu def ko waqaf di maasiyati liñ ci jublu mooy mooy yàlla képp laa xaajatal xayraha amul beneen aajo lu dul rek mooy yàlla moo leen neex waaw loolu nga xam ne kon ci xol bi la ne léegi nag mu ñëw nag di la détaillé nag ku nekk li ma wax nii xoolal kenn ku nekk ci ñoom. mu ne fa inna cheikh al imam al hafiz al qadi Iyad rahimahullah mu ne fa inna cheikh xoola paa bi li kamaali aqlihi ndax li ak matu xelam parce que yenn âge yi boo ko amee mooy borom bi matal na sa xel en général wa tamaami ma'rifatihi ak matu ah, li nga xam ne mooy expérience am ak xam-xam bu ko yàlla may ak mu mën a ràññee lu baax lu bon baaxul bi tuuli ma marra alayhi min az-zaman te loolu nu ngi ko amee expérience bi tuuli ndax lu gudd ma marra alayhi li romb ci moom min az-zaman ci li nga xamante ne mooy jamono ji wa da'fi wala wa da'fi asbab al-jima' wa ash-shahwati lin-nisa ak faiblesse sabab ya nga xam ne ñooy tax muy muy sëy ak tamit di am bànneex ci jigéen ñi rawatina ñi nga xamante ne nii moom takkuleen waxtilaali dawaa'ihi li daalik te nga xam ne mooy day eh, am problème mooy ixtilaal mooy loo xamante ne eh, eh, dawaa'ihi mooy la la ciy pousser di la ci woo ngir nga def boobu mooy ne yow loolu dafa dafa effrité wu waaw dafa mel lu yàqu ko waa affaire bi commencé di perdre ngay perdre affaire boobu waaw la la ciy pousser mooy la nga xam ne moo lay attirer ci wàllu soxna yeeg yooyu day wàññeeku affaire bi bu baax desewu loolu lépp nekk fi moom indahu maa yurihuhu loo xam ne mën na ko loolu war naa tax mu daal di am piix min dawaa'il xalaali mu ba pare borom bi may ko loo xam ne mooy soxna fu am boo xamante ne nii eh, bu bu amee xemnem boobu mën na koo def te nem boobu du bari ci moom fii hada ba pare mu daal di ah eh, kii mën a faje li nga xam ne mooy aajoom loolu lépp borom bi defal ko léegi fa kayfa bi zina al xaram mu bàyyi fi yooyu yëpp dem di dem ana lan la ñuy wax ci zina bi nga xam ne dafa xaram ah wa innama dawa'i zalika shabab li ëpp li nga xam ne mooy li ñu wax sànq rek te ndaw yi nga xam ne dañoo nekk en jeune yooyu seen deret tàng en général ñooñu ñoo gën a am bànneex yooyu ci ñoom lay gën a feeñ waaw waaw wal xararatul aziz al ghariziya wa qillatil ma'rifa te jeune bi mooy da wax moom li koy daw en général passion am lay topp ba pare amul expérience moo tax ñu mag ñi bu ñuy wax ak moom du leen faale parce que li mu bëgg kese la xam waaw bakkanam li mu koy ñoddi kese waaw li don wax wa xalabati shahwa te bànneex bi muy yëg bu gisee femme diw loolu noonu yow boo ñëwee di ko raisonner du la déglu du la déglu wa xalabati shahwa ndax lan taruk bànneex li don fil aqli ndax lan xelam moo gàtt moo tax dafa faible waaye bu matoon dina xam ne lii c'est éphémère waaw lii nii day lu gaaw a jàll la waaw bànneexu njaaloo moom weesuwul lal ba nga ko defee walla boog fa ngeen taxaw doon ko def wala ruq ba ngeen newoon waaw après ay ay ay ay weñ so kese nga ciy am bu dee nit nga rëccu dina la ci fekk te cëy bu ci femme bi amee doom di nga tey gën a garaaw waaw <laughs> kon mu ngi noonu mooy bànneex ba nga ca am léeg-léeg du weesu deux waaw moom kay loolu wal iyaadu billah ndax lan xelam a gàtt ndax est-ce lu toll noonu plaisir boo xam ne lu mu gudd gudd du weesu quinze minutes moom ngay jënd li nga xamante ne mooy na muqim bi la borom bi dikk ak tamit li nga xamante ne mooy xalaawatul bi nga xam ne boo téewoon sa bopp cafkaay ngëm yàlla nga ñàkk ko ndax lan lu mel noonu kon kooku xelam daa gàtt waaw allahu akbar <laughs> waaw mu ne wa wa wa sinn te tamit atam yu bat yu yu ndaw yi mu yor moom jeune bi léegi léeg day tax amul expérience waaw mu ne nag kon jeune baa ngoogu ak pa pa bii li tax kon moom gis nga kon daa féttéerlu ci aaya yàlla yi xam ne yàlla lii la tere te mu sori def mu sori bàkkaar yooyu mais mu ñoddi ci boppam xëj ci boppam ba nekk ci yooyu di ko def di ko làmboo loolu benn la mu ne léegi kon pabango mu ne wa kadhalika al mu ne ko noonu mooy malik bi imam bi mooy malik bi buur bi nga xamante ne malikun kaddaab mu ne wa kadhalika al imam waa ji nga xam ne njiit la laa yaxsha min ahadin min ra'iyati amul kenn ku koy ragal ci ñu ko jiite yow buur yi yaa am droit de vie et de mort sax ci ñoom niñ ko doon jàpp ñenn ñi ci bakkanu nit ñi te tamit suñu président yu bari sore wuñ noona ah. buñ la bëggee tëj dinañ la ñëw tëj la ci loo xam ne teguut fen loolu ñun ñëpp xam nañ ko kenn du ko jàngal sénégalais wal iyaazu billah waaw mooy moom kan lay ragal ba tax muy kacc di nekk ci non seulement nekkul laa fen benn yoon siratul mubalagha la ko yonent bay saa saa mooy ci fen la dëkk ci nar waaw mu ne moom amul kenn ku muy ragal ci ñi nga xam ne ñoom la ñoom ñoom la jiite waaw amul kum ciy ragal amul kum ciy ragal ci ñoom <laughs> waa léegi waa léegi wala yaxtaaju te aajowul ila mudahanatihi wa yi amul kenn kum soxla di raayalante gannaaw ak ñoom ak ah di jëflante yow jëflante yoo xamante ne moom il n'est pas sincère ci loolu waaw fa inna al insana ndax nit en général innama yudahilu wa yusani'u bil kadhibi wa shibhihi man yu man man yahziru wala man yuhadhiru waaw waaw mooy nit ki en général ki nga xamante ne moom bu lay aajowoo di kàcc ak tamit di raayalante gannaaw di wax loo xam ne du dëgg ah mooy en général koo xam ne da koo ragal waaw ah yaxdur man yaxdur koo xam ne day mo da koy moytu di ko wu wa yaxsha adahu te muy ragal ak ak loram wa mu'atabati ak tamit ak ak ak réprimande ak lim ko mën a ŋàññeeg yooyu tax bon aw yatlubu wala boobu muy ta muy sàkku indahu fa moom di dalika manzila wala aw manfaa wala mu am lu mu war a sàkku moom benn poste wala wàcc waay wala benn njariñ tax mu ñëw wax loo xam ne amul waaw ngir am ko waaw mu ne kanta buur bi nag yii yëpp amu ko moom ki jiite nit ñi président beeg yooyu wa huwa ghaniyun anil kadhibi mutlaqan moom moom yii da cee moom aajowu ci dara même bu dee kii ñu wax nii comme jeune bi lañ wax kooku amul benn ngant amul ñu naan wala parce que daa soxla dara ah après mu fen kàcc ay mbir ngir waaja buur ba jox ko wala am ko jox loolu taxul mu bàkkaar bi teggee def na bàkkaar bàkkaaru kadhibu waaye nag buur bi mooy yooyu yëpp nga naan diw de de façon même bu dee kenn d'accord ci lim def man nga comprendre lu tax muy fen wax lu tax muy wax dafa aajo woo daan soxla daa gi alors que buur bi yooyu yëpp amu ko ndax lépp borom bi da koo teg ci loxoom waaw moom soxlawu ci dara waaw kon nag kooku bu ñëwee malgré loolu ko borom bi defal ay xéewal yu mu ko tibb defal ko ko jox ko loolu ci nguur ak pouvoir ci kaw nit ñi ba pare mu nekk kàcckat international kooku mooy istixfaaf la quoi day doyadel xéewalu yàlla yi mu ko defal ak tamit bon borom bi yaa ko tere mais dama koy def sama yoon newuñ waaw kooku tax borom bi dik ko yu mel nii mu ne nag wa kadhalika al aa'il waa li ñëwal ma ci ku mu jugi mu ne wa kadhalika na ko noon al aa'ilu al faqir ki nga xam ne dafa ñàkk mooy al faqir ah qad adima al mal kooku moom amul alal ñàkk na alal wa innama sababu al faxri wal xuyala wat takabbur wal irtifaa' ala al-qurana'i ath-tharwa fi ad-dunya li kawnihi zahiran fiha wa hajatin wa hajati ahliha ilayhi fa idha lam yakun 'indahu asbabuha fa limadha yastakbiru wa yahtaqiru ghayrahu ah kon mu ne kantaaw gi nga xam ne dafa ñàkk ba pare rëy rëylu moom ñàkk na alal te en général liy indi nit ki di puukarewu ak rëy rëy loog di rëy rëy loog ak kawe ci ay ay ay ay ay maasam ay àndandoowam ak yi nga xam ne loolu mooy as-sarwa mooy alal la richesse waaw xanaa borom bi waxuloon innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna nit en général li nga ko gis muy muy mu mu muy am am lu suffisance beew beew beew beew beew ci kaw nit ñi di leen jaay ne moom dundam mooy woor seen dundu weñ gu ñuul a ko tane ci ay mbokkam ak ay xaritam ak ay ñoo xam ne ñoo àndantu mais amul ñu am boo ko gisee mu commencé woomal en général kon loolu mooy wax loolu waaw loolu la asarwa fi ci àddina ndax lan ndax dafa feeñ ak tamit aajo yi nit ñi ñuy aajowoo alal ak la richesse nga am ko di ku boo ko ci ñi ko amul waa léegi fa iza lam yakun inda ji nga xam ne amu ko muy way ñàkk sabab yay tax mu am ko yooyu yëpp jegewu ko amul dara nii fa limaza yastakbir kon ala lan moo war a tax muy rëy rëylu wa yahtaqiru ghayra bi muy xeeb keneen ku dut moom waaw mu ne kon falam yabqa fi'lu kon nag jëfam ji desul lu dul wa fi'lu shaykh ak jëfu li nga xam ne mooy cheikh bi nga xam ne zaan yi day njaaloo wal imaamul kaadibi ak bi nga xam ne day na naraakoon la tàcckat international la illa li darbin min al bi bi haqqillahi taala lu dul ne saway lii daal du dara lu dul daal façon la buy wane ne kii day doyadal aqu yàlla bi nga xamante ni moom la leen teg te ñu war koo respecté loolu kese la wallahu a'lam noonu la al imam i qadi Iyad kon dugalaale naa seer bi lu tax waaw suñu lëkkaale mooy kon ku nekk gis nga la tax borom bi jagleel la bugal mu toll nii en tout cas tëkkoo ko tëkkoolu ko léegi nag ginnaaw loolu kon walillahi alhamdu wal minna gis nañ lëkkaale bi ak loolu fa jazallahu anna ash-shaykh al imam al qadi iyad al maliki rahimahullah wa kadhalika al imam an-nawawi rahmatullah ala al jami' léegi nag mu des waxoon naa la ne hadith bi du ñuy kese la ah. waaw léegi ñu ñëw ci mafhumul adad mafhumul adad dëgërul waaw waaw ila balagal ma'u qullatayni lam yanjus <laughs> yonent bay saasaam nee na bu ma eh, amee jotee xullatay ni dootul eh, dootul eh, sobewu mooy pa loolu moom lu ci duggati moom day mën a defaan boppam loolu xam nga loolu ma Shafi'i yeeg xanaa bi lay ne loolu day wane ne kon xaddu li ñuy xame ne bari naam bariwul loolu xullatay ni la taw képp ndox kon mafhum bi boo déggee xulla lu gën a suufe ni bu ci sobe duggee loolu moom day da koy yàq waaw mais seen loolu dëgëru parce que mafhumul adat lañ ko teg te mafhumul adat laysa bi qawi insha allahu taala loolu mooy li gën a dëgër ci waxu borom xam-xam ni fii te fii da koo leeral yonent mooy comme sabatun yuzilluhumullah waaw gisoon nañu xadis boobu sabaatu xadisu sayna Abu Hurayra bi radiyallahu anhu mu ne yonent bay saa saam ne na juróom-ñaara ngi borom bi dina leen keral bés bi nga xam ne amul ker lu dul keral mais ñoom doon lim set yooyu mais am na yeneen xadiis yoo xam ne gisoon nañ bu Seydina Ka'b ibn Amr bi ah, nga xamante ne nii yokk na ci yoo xamante ne nii day wane ne kon mbir mi du set kese ndax mafhumul adad laysa bi mu'tabar ala asahi aqwalil ulama rahmatullah alayhi léegi te loolu li koy gën a wane mooy Seydina Abu Hurayra wax nañ la am na yeneen xadiis yuy wane ne kon du ñetti ñi kese la borom di dig euh, daal di dig tëkkoo yu toll nii imaam muslim bi mu indee xadis bi bu sayna abu hurayra bi kitaabul iman baabu tahrimi isbalil izar ci saase da cee tegaat beneen xadis boo xam ne mu ngi ko jëlewaat ci abu bakr ibn abi shayba ak abu kurayb mais jarul ñuy ñëwaat ak léegi ñoom jële ko ci abu muawiya ñu ngi gis tànk mu jële ndax abu bakr ibn abi shayba ci wàqi la ko jële xadis bi ak abu muawiya même càll la yooyu euh, la ko euh, abu muawiya abu bakr ibn abi shayba ak Abu Kurayb ñoom ñaar ñu ne Abu Muawiya nee na ñu jëlee al-Amash ñu ñëpp gis nañ leen sax ba mu des Abu Kurayb ne Muhammad ibn al-Ala sëriñ waa kutubu sitta al-Hamadani al-Kufi ah, kon al-Amash Abu Muawiya jëlee ci al-Amash gis nañ ko moom tamit an Abi Salih mu jëlee ki nga xam ne mooy Abu Salih Zakwan bële Abu Hazim la jëlee woon bii nag Abu Salih Zakwan as-Samman az-Zayyat borom import export an Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu mu ne nag hadith bii mooy li Abu wa hadha hadith Abi Bakr qala pour wan la ne ñett yi du ñuy kese mu ne asayna Abu Hurayra mu ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na salaasun bale salaasatun loxo bi salaasun laa yukallimuhum allahu yawma alqiyama jàppal ñett ngi borom bi du wax ak ñoom yawma alqiyama wala yanzuru ilayhim te du leen xool jëmee ci ñoom wala yuzakkihim te du leen seetal ci bàkkaar yu taq ripp yiñ fi indi wala hum te ñeel na leen azabun alim ñeenti mbir yaa ngoog yiñ gis fee ñëwaat na mbugal moo xam ne mu tar tey taral ka tey mettital kañ ko teg mu ne rajulun xoolal est ce que ñett ñii muy lim di nga dégg ñett ñale ñoom ñëpp la déglu mu ne rajulun ala fadli al ma'i ala fadli ma'in bil falati yamna'uhu min ibn as-sabil mu ne ku njëkk ki rajulun benn góor boo xam ne ala fadli ma dafa nekk ci loo xam ne moom lu des ci ndox la mooy moom faj na ci aajoom yi nga xam ne moom la ci war a faj waaw yasalunaka maada yunfiqun qul dinañ la laaj ne la ana lan la ñuy dépenser yooyu yonent bi saa saam nee leen li des borom bi daal bu la defalee say aajo moo taxoon yonent bi saa saam doon wax naan ibda bi nafsika summa bi man ta'ul tàmbaleel sa bopp booy dépenser boo paree nag la des waaw kay ci loolu ngeen di dépenser ñu ngi lay laaj ci lan ngay dépenser wax leen li des léegi kii nag mooy moom aajoom ci ndox mi nga xam ne bil falak dafa nekk ci benn désert waaw benn ndànd foy foy foo xamante ne nii ah, amul kenn ku fa nekk waaw mu am fa ndox boo xam ne faj na ci ay aajoom waaye lu mu def yamna'uhu ndox moo mële des mu koy tere min ibn sabil koo xam ne ci tukki la nekk doomu yoon romb fa aajowoo utiliser ndox mi bëgg naan wala am lu mu ci def comme jàpp ak yooyu waa ji bañ nga du ko jox tere ko ndox mi waaw mu ne kii nii bokk na ci ñi nga xamante ne nii kenn ci ñett ñi ma lim man yonent way saa saam borom bi mere na ko mere ngoo xam ne du wax moom yowmal qiyaam du ko xool xoolu yërmande du ko seetal ci bakkaar yu mag yi ñu indi te dina am bugal mu tar mu koy dal kon ku njëkk kaangoog est kon gis ko ci ñett ñu limoon saa bokk kii keneen la koo xam ne da nga ko ciy yokk nga am kon quatre personnes a bokk pour war na ne salaatun dafa tudd ci xadis mu ne salaasun wax fee salaasun wax boo boolee yëpp nag di nga am lim bi waaw mu ne ñaareel wa rajulun baaya'a rajulan bi sil'atin ba'da al-'asr fa halafa lahu billah la axadaha bi kaza wa kaza fa saddaqahu wa huwa ala ghayri dhalik allah allah allah allahu akbar mu ne ñaareel bi wa rajulun góor goo xam ne baaya'a rajulan bi sil'atin dafa ñëw jaay benn waay benn marchandise yaa ashaab ya ashaabul commerce déglu leen ashaabut tijaaraat yi wal badaa'i' jaaykat déglu leen laa wax da tëj ci alal ji muy ñëw rek yobbu na waaye déglu boo bañee bokk ci ñii yeneen may saa saam tëj koo lii borom bi ah attention wa rajulun bu nee góor nag jigéen ci la amul ma foofu waaw góor a jigéen a ci yam benn waay wala benn nit boo xam ne bàyyi rajulan dafa ñëw daal di jaay benn waay bi sila jaay ko benn marchandise moo xamante ne nii baadal asri ginnaaw bañ julli asr tàkkusaan ñu julli tàkkusaan ba pare ah lu tax mu naan baadal asri ndax malaaka yi yata'aqabuna fiikum dañuy ñëw fi lañuy ñuy jële ñu ñaan bu doon tay seen service ñii di dem ñii di ñëw te asr daa nekk jamono joo xam ne ju màgg la ba moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam ne gis nga jamonoy tàkkusaan tisbaar man faatahu képp koo man faatatu salaatul asr képp koo xam ne julli ci asar moom tàkkusaan raw na la ko faqat ka annama wutira ahluhu wa maalu mu ngi mel ni dañoo décimer woon saagaagal rajaxe moo xoñe alalam ak waa ñoñam mu génn dem ñu ginnaawam ñu reyu ay njabootam njabootam yépp nday ji baay ji hmm, doom yéeg ñépp ñu assassiné leen alal yépp ju mu amoon fifteen deseetu ko lépp mu ñàkk moo ki raw tàkkusaan yéen a yem moo tax mu ne hafizu ala salawati wa salatu al moo tax ki meneen njànget ba salaatul asri dañ ko ci doon yokk waaw <laughs> eh, jàpp leen te wattu leen rawatina ala salawaat ci julli juróom yépp waaye rawatina wa salaatul wusta julli ji nga xam ne mooy ju diggu doomu te yonent bi alayhi salaatu salaam moo ñu xamal ne loolu mooy salaatul asri waaw keroog ta Xandaq mu ne eh, mala allahu butunahum ñoom yéeféru Quraysh yeeg seen ñi nga xam ne ñooy seen alliés yi yi nga xam ne ñoom ñoo ñëwoon daal di ñëw ci waa ahlu Tihaama yéeféru ahlu Tihaama yeeg Ahbash yi Habash yi ñooñ nga xam ne Ahbash yi alliés waa Quraysh yi nga xam ne ñoo ñëwoon ngir xarek ñoom ba tax tàkkusaan bi raw leen mu ne yal na borom bi daal di feesal seen xol yeeg seen dënn yi seen dënn yeeg seen xabru yi safara ah, ne gaay saxaluna anis salaati alwusta salaati al-asr voilà ñoom dañoo préoccupé ñu nekk ci di jàmmarloog ñoom ba tax ñu préoccupé ñu ci julli yi nga xam ne mooy di dugg doomu ji di julli tàkkusaan kon léegi moo tax mu ne mooy julli jooñ ni mu màgg ak xéewal ya fa yàlla de ak malaaka yi ñëw di daje yow nga ñëw ba julli sa jóge ci julli ju toll noonu nga xam ne rawatina la borom bi digal nga daal di ciy jàpp nga ñëw def ko pare ah wala nga ginnaaw loolu ah nga ñëw di waat benn nit naan ko ah fa xalafa lahu waat yàlla ah. billahi waaw waa ji ñëw di waxaale waa sa saaku ceeb bi moom noo koy jaayee saa yi ne ko cinquante mille ah non ça yow itam cinquante mais cinquante mille de mu naan ko maa ngi waat ci yàlla laaw fa halafa lahu billahi la axadaha bi kada wa kada naan lii daa ko jënde woon non c'est que yow tamit ah man quarante neuf mille laa ko jënde mille francs rek laa ci am moo tax ma la wax la lool xanaa nag transport bi ma ko def nag dinaa la ko mën a laaj nag waatal ko yàlla fa saddaqahu waa ji jënd gëm gëm ko dëggal ko wa huwa ala ghayri dhalika te dëgg li mu demee dëgg dëgg waxul dëgg affaire bi demewul noonu ah non non non non jëndiwu ko loolu waaw pour moom nag mbaal na waa ji ndax xam ne waa ji xam na ko bu ko waxee lool du man naan ko bon kon def ko quarante mille waaw loolu du ko man parce que moo ko waatal ci yàlla ne ko quarante neuf mille la ko jënd ndekete yoo waa ji day expliquer day kasibu waaw mu ne kii moom bokk na ci yi nga xam ne lii mu def. tax na boroom bi dina ko mere mere goo xam ne ñett ñeent yi mu wax ne moo koy dal wal iyaadu billah kon est ce kii wag ñett ñi ñu jóge sànk benn lañ kenn déet kii <laughs> déedéet waaw dañoo amoon shaykhun zan malikun kazzab wa aylun mustakbir kii moom am nañu ki nga xam ne daa nekk foo xam ne nit ñi dañoo soxla ndox alors attention foofu bu yonent bay saa ne benn waay bu nekk ci alfalaat ci ndànd foy foy désert boo xam ne moom aajo ndox mi aajoom faj na ko ci ba pare am ku nekk ibnu sabil mu xañ ko ko kooku nga nekk ci dëkk bi nit ñi soxla yow boobu nit ñi soxla nga yor affaire bi faj ci sa soxla ba pare loo xam ne daruura la mooy nit ñi dañ koo war a soxla dañ koo buñ ko amul duñ mën a dund nga am ko ba pare di leen ko xañ yow sore woog waaj kii nag daa gën a parce que foo kii aajoog nit ñi daa gën a tar foofu ci àll bi mais bu dee ci dëkk bi conditions yi am fee daa tax kenn nit ki amatul dara dara dara kooku moom ibnu sabil la niru waaw léegi nag yi nga xam ne man da ñàkk mu dund nga koy xañ lu mel ni ay ndox nga xañ ko ko kooku yow yàlla yow yow moom yaa ngi ci biir waaw